wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin wa sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidinaa Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa radiyallaahu tabaaraka wa ta'aala an qutbil aarifiin imaam as-siddiiqiin abil abbaas Ahmad ibn Muhammad at-Tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariiqatihil faa'iziin ammaa ba'd euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla jël ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, ñu ngi leen di nuyu euh, assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hmm? di leen ziyaara bu baax eh, di leen baalu àq ñaan yàlla borom subhaanahu wa ta'ala ah, di tamit eh, daanaka jarul présenté di gërëm bu baax suñu gan gu tedd bi muy Thierno Tambadou eh, nga xam ne dafa ñëwoon Lyon daanaka mën na maanaam ngane ngane gu ñu ngan ngan maanaam daanaka mën nañu ngan ngane maanaam ngane gu ñu bett la daal waaw maanaam daanaka sax. xëy na du fi gan ndax euh, euh, ñoom ñooy boroom xabara bi nga xam ne euh, kiiwu Thierno Bassirou la maanaam mooy bras droit am dafa ñëwoon Lyon daan ne moom xanaa mënul ñàkk ñëw fekk suñu daayira bi daanaka ñun ñi sax tey ko yëpp ndax léegi nag euh, ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax ci jotaay bi ak ci teewaayam xam naa euh, ñu yeggale insha allah fi nga xamante ni moom lañ toll ci programme bi muy wàllu li aju ci euh, résumé hadith yi nga xam ne moom lañ tolloon ci babul ina wala babul anir waaw babul anir maanaam buntu ndab yi <laughs> ci bulughul maram min adillat ahkam al imam hafiz ahmad ibn hajar rahmatullah alayhi Ah, al-Asqalani uh-huh. uh, ba nga xam ne Abu Muhammad non wala Abul Fadail ah uh, Seydi Mouhamadou Fadel ah, uh, moo ñu ko doon defal résumé yooyu ginnaaw bi nga xamante ne jeexaloon nañu kii ñu ngi yegg ci ñaareelu maanaam masala fiqh yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ñaari ci ñaari hadith yi tegu ci ñaari njëkk yi lool waaw kay voilà mooy ñett yi ci des kon xam naa insha allah ñu daan koy déglu bàyyi ko xel bu baax insha allah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 buluughil maraami min adillatil ahkaami fii baabil aaniya wa an ibni abbaasin radiyallahu ta'aala anhumaa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa dubighal ihaabu faqad tahur akhrajahu muslim wa inda al arba'ati ayyumaa ihaabin dubigha wa an salamata bni almuhabbiqi radiya allahu taala anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dibaagu juluudil maytati tuhuuruhaa sahhahahu ibnu hibbaan wa an maymuunata radiya allahu taala anhaa annahaa qaalat marra annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bishaatin yajurruunahaa faqaala law axadtum ihaabahaa faqaaluu innahaa mayta faqaala yutahhiruhaa almaa'u walqaraz axrajahu abu daawuda wannasaa'i kon ginnaaw bi ñu jullee euh, sant suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbooloo bi yépp euh, di nuyu tamit sëñ euh, sëñ Thierno comme ni ko Cheikhuna waxee kon ñu ñëwaat ci résumé yi insha allah euh, kon ci jotaay bi weesu gisoon nañu masala fiqhiyya yi euh, muy partie partie bu njëkk bi gisoon nañ ko mooy ahkaamu aniyati dhahabi wal fiddati loolu gisoon nañu ko tey nag ñu war a gis a ahkaamul anaa'i al masnu'ati min julud aw ahkaamu ana anaa'i juludi muy groupe hadith yooyu nga xam ne moom lañ jàng léegi euh, al imaam al hafiz rahimahullah mu ne wa an abdillah ibn wa an ibni abbasin radiyallahu taala anhuma mu ne mu ngi jële ci abdillah di doomi al abbas ibn abdul muttalib radiyallahu taala anhuma anna anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi de sallallahu wa sallam nee na ida dubira al ihaabu ida saa saa yoo xam ne dubira wulli nañu al ihaabu der faqat tahura dëgg dëgg laab na mu ne axrajahu soloona xadiis boobu génn na ko ci téereem imaam muslim muslim mooy muslim ibn al hajjaaj al mu ne wa inda al arbaati boo demee ci ñeent ñi muy boroom sunanul arbaa ayyuma ihaabin foofu dañ ne ayyuma façon mooy ayyuma mooy si euh, façon der bu ne ayyuma ihaabin façon der boo bu bu mu mën a door rek dubi xa dañ ko bu ñu wulli mooy continuation li ci desoon mooy faqat tahura laab na bi ci teg woon mu ne wa an salama ibn al muhabbiqi mu ngi ngi jële ci as-sahabi al jalil salama mu tudd salama di doom al ñu ngi koo xam ibn al muhabbiqi radiyallahu ta'ala anhu mu ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dibaaxu juluudil maytati dibaaxu wulli juluudi der al maytati yu méddi mooy deru yu euh, lu méddi mooy méddi yi seenuk seenuk seenuk euh, wulli tuhuruha mooy seenuk laab mu ne saxaxahu xadiis boobu wéral na ko Ibn Hibbaan muy imaam Ibn Hibbaan rahimahullah bi mujj mu ne wa an Maymunata muy yaay Maymuna ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anha mu ne anna nabiyya sallallahu annaha qaalat moom de nee na marra romb na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi shaatin ci benn gàtt yajurrunaha gàtt boo xam ne dañ ko doon diri fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wa ne ñi ko doon diri ñi mu romb ñu ko doon diri law axadtum aka neexoon da ngeen jëloon ihaabaha deram ñoom ñu tontu fa xaalu ñu ne ko innaha dëgg dëgg nag de kii bii dañuy ñuy diri ñi mayta dafa médd médd la moo tax fa qaala yonent bi sallallahu alayhi tontu leen ne yutahiruha dina ko laabal almaa u ndox wal qaradu ak net net mu ne akhrajahu génnee na xadis boobu imaam Abu Dawud Abu Dawud ah, ci sunanam as-Sijistani rahimahullah ak imaam an-Nasa'i rahmatullahi alayhima kon loolu mooy xadis yooyu Ah, masala yi nga xam ne nag ñoo concerné woon masala al fiqhiyya yi masaa'il ah, al fiqhiyya yi ñu ngi tolloon ci quatorze no douze douze masaa'il fiqhiyya yoo xam ne jànge woon nañu ko ci ñetti xadiis yooyu muy ensemble boobu waxoon nañ niñ tuddoon mooy ahkaamu al anaa'i al masnu'ati min al julud wala ah ahkaamu anaa'il julud hmm. muy àtteey ndab yi nga xamante ne nii dañ leen a defare lan der comme que ci buntu biñ nekk mooy baabul aaniya mooy buntu bi nga xam ne day wax ci wàllu ndab yi ginnaaw bi nga xamante ni dañoo gis ndab yi nga xam ne ñoo jëmoon ci wàll ay métaux comme niñ ko gisoon ak or xaalis ak or moom lañ gisoon bii weesu tey nag bi ci tegu muy façon ndab yi nga xam ne cette fois-ci du or du xaalis waaye ay der lañ leen defare euh, kon ci hadis euh, masala yooyu euh, bi ci njëkkoon mooy ana lan mooy àtteey médd yi nga xamante ne nii deru médd yi nga xam ne ñoom dañoo mooy médd yi seen der laata ñu koy wulli lan mooy àttee der boo xam ne médd médd boo xam ne comme xar mu dee wala mbaam mu dee lan mooy àttee man ma jëwoon demoon jëli deram boobu utiliser ko jëfandikoo ko te wulleeguñu ko loolu mooy bi njëkkoon bi di tegu woon mooy anal yan ñooy médd yi nga xamante ne nii ñoom médd lañu mais seen der dafa dafa laab mooy façon medd yi yoo xamante ne nii seen der ñoom dafa laab yooyu ñoo yan bi ci tegu woon muy ñetteel bi mooy léegi lan mooy àtteey medd yi nga xamante ne nii mooy medd buñ ko bu ñu ko wullee est-ce der boobu le fait wulli naa ko doy na tax na mu laab wala déet loolu mooy troisième bi quatrième bi mooy ana yan produit wala yan matière lañu ñu mën a wullee der ndax gis nañ xadis bi sànq dane yutahiruhal ma wal ma mooy ndox dina ko laabal ndox ak net net est ce loolu rek lañ ko mën a laabale wala déet ak tamit loolu daal question bi mooy ana yan produit lañ mën a euh, laabalee suñu der deru ko mu man di doon cinquième bi mooy est ce bi muy ceeñeeru jant bi est ce que doy na ngir mën a laabal man naa laabal der wala déet sixième bi mooy est bu ma koy laabal mooy bu ma bu ma bu may ta tani der bi moom réer mu koy wulli ba pare est-ce dama cee war a ci ndox jaaral ci ndox comme ni nga xamee ne ndox moom comme que day laabal est-ce que c'est obligé ñu jaaral ñu sottiwaat ci ndox bi ñu ko bi ñu ko wullee ba pare wala jël septième bi mooy der boo xamante ne nii nit koo xam ne xëy na dafa am benn der bàyyi ko fenn ngelaw li yóbbu ko foo xamante ni xëy na dafa dëkk ci côté mu dëkk ci côté ñoo xam ne dañuy wulli ñu jekki moom mu gis ne der bi wala wala rek fu mu ko mën a teg mu jekki benn jamono mu ñëwaat fekk der bi wulleeku na est-ce loolu le fait moom xam na ne man defuma ko te xamul ko ko def te lii wala der bi ci boppam xëy na yàggaay bi ak ak euh, temps beeg yooyu ci la wulleeku est-ce que baax na baax na jëfandikoo walla déet bi ci tegu mooy. Euh, nit ki nga xamante ni dafa am der comme der yi ñuy deru deru médd yi wala der bu man di doon beneen waay ñëw moom benn waay ñëw jël der bi wulli ko moo xam da bàyyi ci buntu këram walla mu teg ko foo xamante ne waa ji moom jàpp na ne kii xëy na doyewu ko dara mu jël ko wulli ko léegi kan moo moom der bi léegi mhm. léegi bi ci loolu mooy huitième bi dixième neuvième bi mooy est-ce que der comme que ci der lañ nekk mooy est-ce léegi moom ci muamalaat yi mooy yi nga xamante ne nii ay ay euh, bokk euh, ak euh, muamalaat yi mooy comme yi ñuy jëfandikoo nii ci suñu bi comme bu ma bu ma soxlaa moo xam damay dama jëflante yi entre nit ñi wala man wala man sama jëflante mais bokk bokk mooy différence u actes yi mm-hmm. yi mooy actes socioculturels yi est-ce naa ci ci lool rek laa mën a jëfandikoo der mm-hmm. sans actes yi du bokk comme ma jullee ci wala yu mel noonu wala sol ko mm-hmm. que yooyu mën naa ne comme déet wala ci lool rek la ci ci muamalaat yi ci jëflante yi rek la yem dixième bi mooy est-ce nag der bu ñu wulli ba pare mën nañu koo lekk comme comme que dane bu ñu ko kiiwee di euh, baaxuwaa di baaxu juludil maytati tuhuruha est ce que le fait que léegi tuhuruha mooy laab nag léegi kon man mën naa ko lekkam déet nit ki man na koo lekk wala déet onzième bi mooy est ce que mën nañoo wullee sobe comme comme sàngara sàngara sobe la mooy est ce mën naa jël sama der wullee ko jël sàngara wullee ko sama der bi ci mujj mooy est ce que léegi der bi mën naa koo jaay del der boo xam ne dañ koo wulli man naa koo jaay wala déet loolu moo doon masala yi nga xam ne moom lañ gisoon ci xadiis boobu waaw am na mooy est ce bu ñu wulliwul mën nañ koo jaay waaw voilà voilà boobu dañ ko ciy dolli waaw kon dañ ko ciy dolli moom mooy est ce boo xamante ne wulliwuñu ko hmm. man nañ koo jaayam diir léegi boobu kon ngeen di def euh, treizième comme que douzième bi mooy est-ce que man nañoo jaay der bu ñu wulli léegi comme que wulli bu ñu ko wullee moom mën nañ koo jaay léegi bu dee wulli wuñu ko nag est-ce que mën naa koo jaay wala jël kon loolu mooy masala yi léegi méthode bi ñu doon def waxoon nañ ko bii weesu comme niñ defoon ci baabul miyaa mooy ne masala yi pour ñu ko fekkewuloon mooy masala bu nekk bu ñëwee mooy masala mooy yiñ laaj sànk lii daga naam daganul lu lu lu lu lu baax a def la wala mu baax la walla yu mel noonu léegi mooy ne dañuy wax ñaata avis moo ci am comme que ci masala euh, ci fiqh lañ nekk mooy kon wax yi man naa bañ a nekk rek wax yépp ñooy bokk saa su ne léegi ñaata abi moo am ak wax yooyu ku ko wax ak ñi ko wax mais nag bu ñuy wax euh, dalilu ñi ko dalilu ñi nootaloon rek la ñuy wax seeni dalil comme ça bu ñu jàppee loolu jëfe loolu ku ñu laaj ñu mën a xam en tout cas man tax buñ ma laajul ma xam ne man sama sama sama dund lii may lii may jëf de am naa ci dalil nga xam ne au moins yow ngay dem ala bayina di dem ci lu leer kon bu njëkk bi mais benn précision mooy euh, der yi ñuy wax nii xar mu ñu rendi ci yoonu sharia wala nag wala yooyu lépp lu ñu rendi ci yoonu sharia bokkul der yooyu moom bokkuñu ci yooyu ñëpp d'accord na yooyu moom dañoo la mooy bu tabaski jotee wala ma dem fenn rey rendi bennum xar mennum xar ci yoonu sharia der boobu wulli naa ko wulliwuma ko d'accord ñëpp d'accord nañ ne der boobu laab na moo tax bokkul ci yi ñuy wax xam nga titre bi mooy der yi ak der yi nga xam ne deru méddi la voilà kon méddi lañ wax le fait que nag xar bu ñu rendi ci yoonu sariya wala gàtt bu ñu rendi ci yoonu sariya kooku bokkul kon bi njëkk moo doon ana lan mooy àtteey médd yi nga xam ne médd deru médd bu dee wuleeguñu ko ah loolu ñaari avis ci am mooy euh, l'écrasante majorité boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom dañu am position ñu ne loolu kenn mënu koo jëfandikoo loolu mooy bi njëkk loolu nag bu ñu waxee loolu mooy comme bu dee l'écrasante majorité mooy ne même bu dee dañuy wax ci euh, euh, al madahibul arbaa mooy kon ñoom ñëpp dugg nañu muy ngir ngir yi ngir yu siiw yi ñeent yooyu yépp d'accord nañ ci loolu sauf que mu am nag deuxième avis bi muy imam euh, az-Zuhri rahimahullah moom dafa jàpp ne moom affaire bi médd ba même bu ñu bu ñu ko wulleegul dew médd bu ñu ko wulleegul moom laab na léegi loolu mooy ñaari avis yi léegi nag euh, avis bi noot insha allah te moom lañ nootaloon fii mooy ne mooy avis boroom xam-xam yi ñu ci ëpp fuuf sax ah ndax lu tax ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, mooy xadiis yu gis nii euh, yonent bi sallallahu dane mbir mi iza dubira al ihabu xadiis bi gis sànq mooy bu njëkk bi Abdullah ibn Abbas dane bu dee wulli nañu al ihabu der faqat tahura mooy laab na loolu wax jooju mu wax loolu mooy comme niñ ko gise woon dafa am mafhum mooy mafhumul ci mafhumul muxaalafa yi mafaayimul mafhumul muxaalafa comme niñ ko gise woon bii passé ah, mooy dafa am lu ñu ci yooyu yuñ naan mafhumu shart mafhumu shart mooy bu ñu nee comme li mu wax fii ci xadiis bi ida dubira al ihaabu bu ñu wullee der de faqat tahura dëgg-dëgg laab na loo ciy déggee ci contraire bi mooy bu ñu ko wulliwul laabul wata lool benn la hmm. euh, ñu ne tamit dafa leer ci xadiisu salama bi mooy dibaaruha tuhuruha le fait que leen sa salam ne wulli der gi wulli gi mooy tax der bi laab hmm. kon le fait que mu ne wulli bi mooy tax der bi mooy ne kon avant ñu koy wulli kon laabul woon hmm. mooy il faut kon ñu wulli ko mu door ba pare mu waxoon ci hadiisu Abdullah ibn Ukaym bi euh, euh, rahimahullah am nañu ne euh, moom kii la yi la am nañu ko wax moom dana yonent bi sallallahu dañoo bind benn leer nañu bu leen jëfandikoo am na nag dafa bari ay version yoo xam ne dañ ne laata muy génn àddina ci weer avant am yoo xamante ni nii yu yu yu bari la yoo xam ne dat bi daal lu jege la ak génn àddina yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne leen bu leen jëfandikoo der mooy der deru der der yi bu leen tudd sandikoo bi ihabin bi mayit mooy deru nidd bu leen ko jëfandikoo bi ihabin wala asam mooy ne bu leen ko même le fait que deru nidd boo xamante ne nii nga gis ne loolu euh, tere gim leen ko tere tere gim leen ko tere dafa wax ci leen xadiis yi même hadis bii nii dinañ ci ñëw après insha allah pour euh, ci beneen masala yi mm, insha allah allah nga gis ne le fait mu ne leen dama leen a tere de médd ñu jëfandikoo deru médd mais hadis bi bi nga xam ne bi ihaab ihaab voilà ndax moo ihaab xam nga waxoon nañ ko firi woon nañ ko waxoon nañ bi ñuy wax baat yi ndax dafa am ci boroom xam-xamu lu yi rahmatullah alayhi ñu ne ihaab mooy der boo xamante ne nii wulleeguñu ko der bu ñu wulleegul ci arab lañ naan iham léegi nag le fait que kon yonent bi ne da na tere bi ñu ñu jëfandikoo bi ihaab bi mayitin bi euh, bi ihaab bi mayitin boo xam ne mooy deru médd kon boo xamante ne wulleeguñu ko kon loolu da koo tere ci hadis bi teg ci hadis bi ñu wax sànq ayyuma ihaabin dubira mook ida dubira di sorewuñ mooy ne kon le fait kon ma man koo jëfandikoo mooy il faut ma wulli ko bu ma ko wulliwul mooy manu la nekk loolu mooy yi nga xamante ne nii ñoom ci lañu sukkandikoo ne euh, mbir mi mooy der boo xam ne deru médd la fekk wulleeguñu ko mooy manoo koo jëfandikoo deuxième bi mooy léegi lan mooy àtte lan mooy façon médd yi nga xamante ni deru médd yi nga yi nga xam ne bu ñu génnee àddina noonu ñoom seen der laab na soxlawul ñu koy wulleen wala ñu koy def leneen bi ñu njëkk te te gintee orma mooy deru doomu aadama mooy ne nit moom bu génnee àddina xam nga dax duñ ne nit gi daa médd dañ naan nit ki génn na àddina faatu na mais manuñu ne kon léegi dama mooy deram moom dafa xaraam ñu jëfandikoo teg ci li ci tegu mooy jën ndax jën gisoon nañ ko ci xadiis bu njëkk ba ci buntu ci buntu baabul miyaahi xadiisu abu hurayra bi radiyallahu ta'ala nga xam ne huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu mooy ne der euh, géej de huwa at moom dafa laab tey laabalaate ma'uhu ndoxam al te dafa dagan maytatuhu muy euh, euh, jën yi mm-hmm. kon jën man bu ma ko xasee jàpp jaruma ma naan bala ma koo lekk ma jéem a wulli der bi loolu sax bu doon lool kenn du lekk ci jën kon loolu moom coono jooju da ko xaw ma sax der bi noo koy mën a ciwi après bi ci tegu mooy loo xamante ne nii comme xar moo xam ne dafa ëmb xar mu ëmb ñu ñu bi ñu ko rendee doom ji ci biir gé gaa euh, ñu fekk mu dee kooku jarul di ko rendiwaat kooku jaru ko mais bu dee nag deewul bu dee deewul moom boobu beneen àtte la yoon ndax manoo ñëw ne kon baax na fexe ko puus mu daanu rek après nga nga kii ko déedéet mooy ndax loolu rendi gi ñu rendi yaayam mu jaara ci génn àddina da koy doy léegi bi ci tegu mooy lépp loo xamante ni maalaa damalowu saa i la mooy li nga xam ne amuñu deret duy duy wal comme niñ gisoon ci xadiis bi doon wax xadiis Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma mu bi muy wax uhillat lanaa maytataani aljaraadu alxuutu al mooy maytataani wa damaani wa amma al maytataani fa bi muy wax aljaraadu voilà aljaraadu wal xuutu wal ka. wal xuutu wal jaraadu voilà xuutu wal jaraadu ak kabidu ak tixaal. voilà léegi mooy ne le fait que aljaraadu moom amul amul. Euh, deret du du du daw mooy ne façon léegi insectes yi nga xam ne yooyu yëpp amuñu animaux mooy insectes yi nga xam ne amuñu deret duy daw ñoom it sox seen der laab na bi ci tegu mooy te mooy bi mujj mooy rëbb nit ki bu rëbbee moom kenn du ne ko yow li nga lekk dafa miin fekk tudd na ci turu yàlla bi muy bi muy moo xam xaj bi la la yónni wala flèche la kii wala bunduki benn kii la yor ab ab kii yooyu ñu kii waaw mooy ne yooyu noonu il faut boo ci tuddee turu yàlla daal mooy ni wa war a jaare yoon moom bu deewee kooku tamit moom deram lam léegi nag masala bi nga xam ne moo doon masala principal bi mooy ana mooy troisième lan mooy àttee médd yi nga xam ne médd deru médd bu ñu ko bu ñu ko wullee ah, léegi nag dafa amoon sept sept sept avis masala boobu euh, bi ci njëkk moom mooy mooy biñ gisoon tànk mooy imaamu Zuhri rahimahullah imaam Zuhri rahimahullah moom li mu wax mooy leeroon na même moom bu dugguloon buñ ko dugaluloon fii sax ñun waroon nañu xam li wax moom ndax moom dane woon ñu wulli ko deru miin bu xasee miir bi moom der bi ñu wulli ko ñu ñàkk koo wulli baax na kon kooku ki naan la même bu ñu ko wulliwul baax na boo ko laajee naan ko bu ñu ko wullee danaan la tay la dina bon kon moom loolu la mooy ne moom moom avis boobu mooy bi njëkk mooy ne moom dagan na moom dagan na mooy laab naa jëfa laab na mën naa jëfandikoo bi ci tegu muy li gën ci xanaa euh, bi la yi rahmatullah mooy ne de toute façon deru médd moom kenn la mënu koo jëfandikoo nga gis ne mooy opposé wax ju njëkk ji léegi mu am beneen wax bu opposé boo xam ne moom moo moom dafa dane wax joo xamante ne dañ leen la yéen li ngeen comme si dañ leen la yéen li ngeen wax dafa metti naka ngeen di gisa xadiis yi nii yëpp ngeen bëgg rek ni affaire bi baaxul noonu lépp kenn mënu koo jëfandikoo non man nañoo jëfandikoo bépp der boo xamante ni deru medd bu ñu wulli baax na te loolu mooy li zahiri yi wax ak abu yusuf ci bokk ci xanafi yi mooy ñoom ñu ne ñoom der der der boobu der moom buñ ko xasee deru medd bu ñu ko xasee wulli lépp ba baax léegi nag mo beneen mooy léegi nag da ngay dem par ndànk-ndànk mooy mbir yi da ngay gis ne c'est ça c'est graduel mm. wala ni ñuy wàcce da ngay jóge fi gën a diis di wàcc mm. mooy ne ñii avis bu njëkk bi lu ñu wax moo imaam Zuhri gaa yi dañ tontu. baax na. bi ci tegu moom lan la wax. waaw. waaw waaw bu medd moom nga wulli ko moom boo ko wullee baaxul. ki ci tegu muy zahir yooyu. Uh-huh. ñoom dañoo ne bu nekkee da nga ko wulli. Mhm. der la. man léegi nga gis ne léegi nag ñi ci tegu muy xanafiya yi rahmatullah alayhi ñoo ñu ne ñu gis ni zahiri yi wax rahmatullah alayhi ak seen mbokk mi ñu ne leen nag yéen li ngeen wax nii dëgg la xadiis bi euh, ayyuma ihabin dubiha faqat tahur dëgg la d'accord nañ mais nag il faut ñu génn ci koo xamante ne nii wala loo xamante nii moom alxuraan daa ñëw mu leer nañ ñu ne dafa xaraam muy mbaam xuux d'accord nañoo génn mais nag il faut ñu génn ci mbaam xuux exception ñoom ñu ne kon génn ñoom lépp mooy médd euh, deru médd yépp dagana jëfandikoo moo moo laab moo laab ba mu des lan deru mbaam xuux léegi ñoom kon mooy avis bi ci tegu Shafi'i yi rahmatullah alayhi ne leen d'accord li ngeen wax yéen tamit d'accord nañ mais mbaam xuux rek doyut dugalal leen ma ci xaj ak lu xaj jur ak mbaam xuux wala muy seen métis ñoom ñaar mooy lépp lu jóge ci xaj mooy xaj ci boppam ak mbaam xuux ak loo xam ne xaj walla xaj ak mbaam xuux ñoom ñaar ñoo ko jur wala xaj ak leneen wala mbaam xuux ak leneen ñu ne ñoom yooyu yëpp léegi daal ci gàttal xam nga looy jàpp mooy ne kon Shafi'i ñoom ñoo bi lay ñoo kii xanafiya yi am na luñ d'accord mooy ne mbaam xuux ci la mais nag bu ñu yem ci mbaam xuux ndax xaj dañ ko ciy boole bu ñu ci boolee xaj kon nag comme que xaj dugg na ak mbaam xuux léegi ñoom nag lu leen laalati rek ñoom it dañ ciy bokkaale léegi nag mu des Maliki ci rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ñoom biti bi biti bi laab na mais biir bi laabul mooy der deru der bu deru miid bu ñu ko wullee biti bi ci kaw bi moom laab la moom mais nag ci biir moom laabut ah léegi nag ñoom xam nga mais moom moom euh, <coughs> léegi laabul boobu ñoom buñ nee ci biir waxuñ ne laabul rek kon léegi ci biir buñ ci defati dara mooy ne kon comme que laabul te moom dafa nekk loo xam ne dafa wow te ñaari sobe yu wow wala sax même lu wul sobe bu wow bu la laalee manulaa transmettre sobe bi xanaa yow nga tooy wala moom mu tooy mais bu dee ñaari sobe yu wow wala yow nga wow wala mbir mi wow sobe bi wow mu laalante loolu man a ko transmettre ñoom ñu ne kon d'accord léegi nañuy utiliser ci biir mais nag ci ay cas yu mooy soit bu ñu amee suñu céréale ay sanqal ceeb dugub basi ñooñu mën nañu ko cee def mboq loolu mën nañ ko cee def ak ndox ndox tamit comme que ndox le xadiis bi waxoon voilà voilà ndox dafa laab tey laabalaate te dara du ko sobeel kon ñu ne ndox moom mën na cee nekk mais mënuma cee def par exemple soow mooy defar benn kii ba mu mel ni euh, benn benn récipient boo xam ne der la mhm. ma jël soow def ko ci biir mooy yow sa soow yàqu na yow ci ñoom ndax sobe la te soow mi man nga défendre boppam comme ndox léegi nag mu def beneen avis muy avis ci ci ci c'est-à-dire que ñoom seen wax jooju kon daf leen yóbbee tamit ci ne bon bu fekkente ne dama sol mm-hmm. euh, dàll boo xamante ne der boobu lañ ko defaree dàll boobu man du ma ci mën jullee ak yére bu fekkente ne comme yére cheikh bi bu fekkente ne der lañ ko defaree noonu der bu ñu wulli noonu du ma ko mën jullee beneen bi ci des mooy sama tànk su tooyee su ma ko dugalee ci biir dàll bu mel noonu laa budda balaa muy julli il faut ma dindi ko raxas ko parce der bi dafa ci biir dafa sobewu maanaam voilà c'est-à-dire que wax jooju yooyu yëpp moom mooy conséquence yi mm-hmm. voilà waaw jazakallah mooy ne euh, avis yëpp ku ci nekk daa am lu mu lay yóbbee mooy ne ku ci ku ku koo xam ne dafa noot ci yow benn avis mooy dangay xam lan lay impliqué mooy ne buñ yaakaar ne dañ naan medd bi noonu rek ay ndox lañ ciy def wala yu mel noonu mooy ne léegi même yow sa lal bu dee danga koy def der sax ça dépend yow bu dee xanaa bi la bi rahmatullah alayhi par exemple moom mi jàpp ne bu ñu ko wullee medd bu ñu wullee bu ñu ko wullee daganul mooy laabul bopp hmm. kooku mënoo cee taxaw di julli kooku moom da koy xam moom di ko sol sax di dem sax yow daa xaraam ci yow yow hmm. mooy ne am yu nekk lool la defar ci dàll tamit di ko sol tamit daay xaraam ci ñoom ak fauteuil waaw ak fauteuil def ko salon walla yëpp hmm. ak lu ma ko man di defe mooy yëw yëpp a xaraam rideau sax mënuma koo def manuma koo décorer manuma ci dara mooy abi ku nekk lool la léegi bi bi beneen avis bi muy euh, li Abdullah ibn al-Mubarak ak imam euh, al-Awza'i rahmatullah alayhi ma wax ñoom dañu ne moom li dagan daal médd bi dagan médd deru médd bi kii bi bi lapp mooy mu nekk médd boo xamante ne nii médd boobu mën nañ ko mooy bu méddul woon mën nañ ko lekk mooy lu dagan lekk buñ ko rendi woon ci yoonu sharia mu ngi mel ni xar xar mooy ne bu dee méddul nga rendi ko ci yoon charia man nga koo man nga cee lekk te amul benn conséquence <coughs> ñu ne bu dee comme lu mel noonu la moom moo médd kooku deram dina baax mais lépp loo xam ne nag nekkul loo xam ne dañ koy lekk comme gaynde kon deram moom du baax voilà léegi nag yow yaa ciy déggee yaa ciy tirer leçon bi daal yi ñu waxoon nag yéere yéeg yooyu yëpp nga xool bu dee avis booboo noot ci yow léegi da ngay xool est man sama dàll yi wala sama fauteuil yii ban façon der dañ ko defar bu dee deru xar mu médd la ñu ne la ñoom baax na ndax xar ci cosaan dañ koy lekk buñ ko rendee ci yoonu euh, charia bu dee segg la ñu ne la segg moom du baax ndax segg kenn du ko lekk ci ci charia voilà mooy mbir mi noonu la hmm. léegi nag avia boobu ah muy set yi voilà léegi ñu baamuwaat ko kon bi njëkk mooy li imaam waaw wala waaw waaw wala bu dee man ngeen ko baamu ku ko ku ci jàpp benn rek daal di wax wax benn waaw maam zoxi waaw moola euh, der euh, bu ñu euh, lu ñu wëli ko dañ ci wëli tamit dafay dafay naat voilà waaw boobu baax na boobu mooy bu njëkk bi maanaam bu ñu wël nii. wala léegi keneen rek. oui ou non en tout cas daal laaj na. waaw waaw léegi ñoom ñu ne. ñoom dañoo ne. der nga wulli ko wala nga ñàkk ko wulli bu baax. der bu métti mhm. boo ko wullee. wala nga ñàkk ko wulli mënoo ko jëfandikoo baax. Euh, noonu la am. dafa xaram ci waaw waaw mooy ne mooy li ëpp ci li gën a siiw ci ñoom waaw mooy li waaw voilà mooy mag moom la ñuy ubbi voilà kon ñoom lan la xanaabila yi rahmatullah alayhi ñoom boo ko wul médd ak ñu médd méddoo moom boo ko wullee baaxul léegi troisième bi muy xanafi yeey déedéet abu yusuf ah, zahir yeey mhm. der bu medd nga wulli ko wala nga ñàkk wulli moom baax euh, loolu loolu la euh, ma ma euh, ñu def ndànk hmm. al qaadi abu yusuf hmm. ak zahir yeey rahmatullah alayhim lan lañu wax hmm. dañoo ne waaw der boo ko wullee baax na boo ko wulliwul baax na waaw loolu loolu la ah waaw mu ne loolu wala masala principal bi de waaw lu mu wax lan lan lan la wax ñoom <coughs> ah ah waaw ba mu des maam loolu ku ko wax voilà Hanafi yi ñoo ko wax rahmatullah waaw boobu mooy ñeenteel waaw ba mu des maam kon mooy wax Hanafi yi léegi waaw waaw léegi mooy mooy mooy euh, euh, euh, zahiri yi ak alqaadi Abu Yusuf rahmatullah ñoom lan lañ wax ñoom. dañ ne def soo ko non soo ko wulee wulee tamit laab na. Euh. dara mel na non non non zahir yi c'est que euh, boo ko wulliwul bi boo ko wulleeg boo ko wulliwul baax na loolu imaam Zuhri moo ko imaam Zuhri. loolu benn wax benn wax la wax loolu. non te wax nañ wax. voilà mooy moom rek a wax loolu. kon kon xanaa kon ñoom luñ lañ wax. Euh... ah ça c'est le chafisme ah ça c'est le chafisme voilà non man li ma laaj mooy zahiriyya yi rahmatullah alayhi mooy ñoom ak alqaadi Abu Yusuf rahmatullah alayhi mooy ne ñoom ñoom daa am daa am avis bu ñu wax bu ñu joxe mooy avis boobu mooy ban. alqaadi Abu Yusuf ak alqaadi alqaadi Abu Yusuf fan la bokk waaw Hanafi la waaw moom seen mooy mooy deuxième personnalité ginnaaw imaam Abu Hanifa waaw rahmatullah mooy mooy taalibeem daanaka bi gën a mag léegi moom ak Zahiri yi rahmatullah ñoom lan lañu wax Mhm. waaw waaw buñ ko wullee rek. buñ ko wulliwul baaxul. na amuñ ci précision ci kii bi mais dañ jàpp ne baaxul ginnaaw loolu wax. <laughs> waaw loolu mooy. <laughs> ah loolu. loolu loolu mooy mooy mooy mafhum. waaw mooy mafhum. <laughs> ah mooy mafhum bi te waxoon nañ ko tamit mooy ne wax nañ ne. kenn ñe kenn rek a wax loolu mm. benn yi moo am koo xam ne dana ñu wulli ko ñu ñàkk koo wulli mooyem baax na mm. loolu imaamu Zuhri moo ko wax rahmatullah mm. léegi kon ñi ci des ñépp côté ñàkk wulli bi ñoo ci d'accord mm-hmm. mooy bu ñu ko wulliwul moom medd bu deru medd bu ñu wulliwul laabul kon ñooñu moom daanaka ñoom ñoom côté boobu ñoo ko bokk léegi beneen côté bi moo des mooy léegi les avant la woon lii après wulli bi léegi bu ñu ko wullee ba pare nu muy demee mooy laab na am déet kon ñoom ñu ne mooy li nga wax ñoom ñu ne laab na man nga koo jëfandikoo ci lépp der yëpp ba laab voilà mooy médd num médd méddoo kon loolu loo ciy déggee mbaam deru deru mbaam xuux bu dee jàkkoor nañ ne spécialiste yi euh, euh, confirmé nañ ne am na der mhm. kon ñoom dañ naan deru mbaam xuux demu deru mbaam xuux baax parce que parce que wuute dafa am mbaam xuux ndax am na deru wala amul deru voilà loolu moo tax waaw waaw ah. léegi man de nga jéggal mu tuuti mm-hmm. comme que yàlla moom mm-hmm. boole rek ma fekkee dars bi mm-hmm. ci taalibe yi laay bokk dama gag boobu ngeen gàggante ma dégguma ngeen wax ci benn kii wax nga deru mbaamu ko mhm. ak deru xaj mhm. mais mbaam mbaam yi nekk ci mbaam suuf mhm. waaw waaw léegi lim laaj noonu mooy euh, dañoo tudd bu dee comme avis yi ñu joxe woon nañu jël ñaar avis yi nga xam ne ñoom ñoo dugal mbaam xuux ak xaj bi ñu njëkk mooy xanafiya rahmatullah alayhi ñoom dañ ne der yépp deru mébbi yépp a laab ba mu des deru mbàqu non lool non xaj maa ngi ci ñëw xaj après la xaaral xaj dugal voilà voilà moo ci dugal léegi ñoom bu ñu nee bu ñu nee comme lañ jël par kenn kenn kon xanafiye xanafiye yi rahmatullah alayhi bu ñu nee deru mbaam xuux rek laabul kon mooy ñoom lépp yeneen animaux yépp même xaj sax même xaj ñoom deru xaj baax na deru mbaam suuf baax na deru leneen mooy lu der deroo rek baax nañu ñoom ñoom benn boobu rek cundum lañ ci génne mooy mbaam xuux loolu mooy ñoom seen magam loolu la loolu lañ jàpp léegi ñu ci des mooy Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom ñu dugal ci xaj ne xaj ndax yonent sallallahu alayhi wasallam dane idha walagha al-kalbu fi ina'i eh, eh, ahadikum falyaghsil falyaghsilhu sab'a marratin ulaahunna ci benn bi aw uxraahunna bit-turaab mu ne yonent sallallahu alayhi moo leen xaj bu dee dafa naan ci ndabu kenn ci yéen na ko raxas juróom-ñaari yoon bi ci njëkk wala du mu di mu def ko ak suuf kon ñoom ñu ne kon ñu fee loolu day wane ne xaj dafa sobewu kon xaj manuñu koo bàyyi noonu ne mbaam xuux bàyyi fi xaj kon xaj tamit ci la léegi ñoom biñ nee xaj ci la ñu ne gis ne comme que xaj ak mbaam xuux ñoom lañ ci boole léegi lépp lu tukkee ci ñoom mooy comme li ñuy xawee ci mbaam mbaam yeeg fas yi comme berkeel leeg yooyu ñoom ñu ne loolu bu xewee ci xaj ak leneen wala mbaam xuux ak leneen loolu noonu day topp day topp baay bi wala yaay bi yaay ji moo xam xaj bi wala wala mbaam xuux bi léegi nag la fait que bu ñu waxee lool mooy kon façon yi ci des yëpp mbaam bi nga tudd sànq mbaam sëf euh, fas ak leneen lu man di doon gaynde till yooyu yëpp seen der baaxul ci ñoom waaw ñoom loolu loolu la soo gisee laajte rek mhm. comme que xam nga yëpp mbaamu mbaam xuux mm-hmm. dafa xaraam mm-hmm. duñ ko lekk mm-hmm. kazalika yàpp xaj léegi nag yàpp mbaam mbaam sëf yi aussi xanaa duñ ko lekk waaw léegi bon c'est euh, bi muy wax moom moom li muy wax questionnement la boo xam te ne moom la wax ne bu wax na ko sànq ne mooy yaakaar naa mooy juróom-ñaareelu avis bi mosuloo mooy bi nga xamante ne voilà maanaam yiñ dul lekk. voilà yi nga xamante ne kenn du ko lekk loolu loolu ci biir juróom-ñaar yi la bokk. ci biir juróom-ñaar yi wax. mooy mujj mooy ñoom Ibnul Mubarak rahmatullah ñoom bi wax. voilà boobu la te boobu la. boobu boobu mooy kon yow ñoom yéen a bokk kon ñoom ay maam al Awzaa'i ah waaw loolu baax na baax na sax loolu ah, mooy ne yéen a ah. mooy ñoom. ñoom ñoom li nga ñoom li nga li nga li nga li nga raisonnement bi nga joxe ñoom loolu lañ am. mooy ne comme que comme que yéenee ñoom comme que yéen dañoo xaraamale kon nag ñoom ñu méddee bu ñu méddee à force yooyu ñoom kon seen der kenn war koo mën a jëfandikoo. mais yi dagana lekk moom yooyu bu dee yooyu ñoom ñu ne mbaax na loolu kon moo tax mu euh, euh, ndax fiq looloo ci kii mooy ne l'essentiel nga xam sa wax ji ngay wax fan nga ko teg ak dalil moo tax yi ku ci nekk am na dalil lu mu teg ay waxam ndax comme que borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom lu ñu wax lu ne rek même bu tumurankee ci nit ki ndax xam ne loolu na fexe seeti fan lañ teg wax ji mais bu gaaw rek gaaw te ne kii xoolal mais xoolal ñii rek seen wax ji sori dalil yi nii fekk yow waa ji benn xadis la yor rek ne xadis bi lii la wax ñoom ñuy wax lu contraire mais am na fu ñu ko teg léegi kon ñooñu mooy ñi wax loolu mooy imam Awzaa'i ak Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullah alayhima ah kon kon moom wax na benn bi sax mooy bi bi ci jëm benn benn ci abi yi wax na ko léegi mu des ban ak yan wala est-ce que ñoom rek la waaw waaw léegi Maliki yi luñ wax léegi Maliki yi luñ wax der suñ ko mhm. waaye biir bi laabul biir ko jëfandikoo ci aliya bi waaw léegi léegi nag comme que abi yaa léegi euh, abi bi bi nga xam ne moom lañ nootaloon mooy abi bi euh, zahir yi rahmatullah alayhim wax ak abu yusuf euh, alqaadi abu yusuf rahmatullah alayhim mooy lan mooy ne façon der médd médd deru médd yépp dagat ñoo laab ñoo laab yépp laab ak lu médd méddoo kon da ngay dugal mbaam xuux dugal dugal fas dugal mbaam mbaam àll mbaam yëpp ak euh, kii xaj ñoom ñépp kon seen der bu ñu ko wullee laam léegi nag ñu ne leen yéegi yéen leen li ngeen wax ndax kat yéen dafa mel ni bariwu ngeen par rapport ak ñeneen ñi xoolal set set wax ñépp wax li ñoom ñu wax li ñoom ñu ne waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadiis bi ñu nekk da dafa ne ayyuma ihaabin dubira faqad tahur te ayyuma min siyaril umum dafa bég al umum dafa bokk ci yi nga xamante ne nii expression yi nga xam ne day généraliser voilà day dugal day dugal lépp mooy ne bu ne ayyuma ihaabin lépp loo xam ne der la kon dubira bu ñu bu ñu tane rek bu ñu wulli faqat sawra dëgg dëgg làmb kon yonent bi sallallahu alayhi génnewu ci benn bu amoon buñ ciy génne yomboon na mu ne illaa comme ni waxoon wa baligh fil istinshaq illaa an takuna sa'iman nga gis ne kon ñu ne comme que loolu la mooy ne bu amoon luñ ciy génne exception buy am kon dina ko wax teg ci tamit euh, hadiisu imaam muslim bi mooy bi bii rek bu Abdullah ibn Abbas ba léegi dana iza dubira al ihaabu faqat tahura der bi bu ñu ko la bu ñu ko wullee rek laab na kon mooy avant ñu koy wulli la laabul mais bu ñu ko wullee laab na te loolu dafa dugal façon der yépp yu man di doon kon léegi ñoom ñoom kon seen avis mooy ne kon euh, bu dee ci certifié que mbaam xuux am na der ñoom sol mbaam yére mbaam yére euh, buñ defaree deru mbaam xuux jullee ko ci ñoom du kii mooy ne du loo xam ne dañ koy tere sauf que nag dañ naan la li gën a kii daal pour euh, li gën a euh, pour sàmmonteeg wuute yi loolu ku ko mën a moytu tamit moo gën mooy ne doo fekk ndax mbir mi man nga ne man man avis bi ma am man dali yi ma am lii daal moom laa jàpp ne moo gën moo moo gën a dëgër mais nag comme que gis nga loo xam ne ñépp d'accord ne lii moom baax na bu dee am nga yooyu na nga ci nekk te bañ rek à chaque fois yow di wan gaa yi ne waaye yow man mbaam yére mbaam puuf sax laay sol <laughs> julli ndax man sama abi bëgg a jiite nit ñi xam nga am na yoo xam ne yow léegi bu ñu xamee ne yére bi yére mbaam puuf la te ñoom jàpp nañ ne war na baax ñi ci xamul sax man nañu la eh, non kii julli man du ma jul manuma julli ci ginnaawam wala ñeneen ñi ngay poser problème yoo xam ne mënoon na ñàkk mooy gën a dëgër li abi ramit taxul ne maa ko gën a dëgër li fu ma dem dama koy wan ñëpp di ko wan non bu dee dafa am boroom xam-xam yu dafa am ay wuute noo gën a mën a sàmmoon ci wuute yooyu nga def ko moo gën léegi kon loolu moo doon euh, nu mu tudd masala principalu ñetti xadiis yooyu léegi bi ci teg woon muy quatrième bi mooy yan produit lañ mën a laabale der euh, kon ñi ëpp ci euh, boroom xam-xam yi surtout Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne ndox ak neb-neb la loolu lañ mën a laabale tam loolu la xadiis bi wax yutahhiru al-ma'u wal qaradu ñoom ñu ne kon loolu moo mën a loolu lañ mën a laabale dara kon loolu ñi wax loolu mooy lan mooy ne kon à part loolu du lan manuma koo def manuma koo laabale sama der mm-hmm. ñi ci surtout ñuy mujj ci Shafi'i yi ñu comme ñoom euh, Imam An-Nawawi ñu mel noonu ñoom ñu ne affaire ñoom ñu ne loolu mën naa nekk mooy laabale der leneen lu dul ndox ak nem nem rek comme loolu loolu noonu nag affaire loolu noonu dinañ ci ñëw ci masala usul yooyu insha allah le fait que ren saa salaam tudd deux yooyu est que day tax ne moom ci lañuy yem mënuñu ko dépasser wala jël. est-ce que mu tudd ko daa tax léegi kon loolu day wane ne manoo ko fee jéggi di wuti leneen léegi nag euh, moo tax ngay gis kon kon loolu lu muy tekki mooy kon man naa utiliser ay dóom comme ni ni ñu ko miine Sénégal xorom ak yooyu yëpp voilà léegi jant bi beneen question la mooy bi ci tegu mooy est-ce jant bi man naa laabal der wala déet <coughs> euh, léegi euh, loolu masala boo xam ne dañ koo gisoon muy ci xadiisu Anas radiyallahu anhu ah, ban xadiis lañ gisoon ci affaire bi waaw mooy ban mooy bii wax la jaa rajulun waaw nan ah, la xadiis boobu mooy bu voilà mooy bi kaw kaw voilà mooy xadis kaw voilà kaw kaw kaw bi tuuroon ah. ndax ci jàkk voilà mooy boobu xadis boobu ci masala yooyu lañ ko gise woon mooy est-ce que leneen lu dul ndox mën naa laabal wala déet mooy ne même réponse yi nga amoon ngay amaat léegi mooy yan réponse yi mooy ne lépp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañu ne lan ndox moom moo mën a laabal ndox lañu mën a laab loo dayeen moom moom moo mën a laabal mu am nag euh, ci xanafiyee rahmatullah alayhim surtout ñoom xanafiyee yi ñoom ñu ne jant bi lu mel ni jant bi ak yeneen mën nañoo la mën naa laabal ñoom nag seeni dalil buñ ko fàttale ko ñu ngi doon euh, basé ci euh, waxu Abu Qilaba bi rahmatullah alayhi am na Abu Qilaba taabi'i la woon bu mag sax nga xam ne taalibe la woon ci yaay Aïcha ak ñoom ak ci radiyallahu ta'ala anhu ñoom Malik ibn al-Huwayrith ñooñu ñooñu ko saxaabi la woon ñooñu ñëpp ak ñene ak euh, euh, moom taabi ci taabi yu mag yi la bokkoon moom da wax ne kii euh, wullik suuf suuf si suuf si mooy suuf si jant bi ni mu ciy tapé noonu loolu da koy laabal day laabal kii bi day laabal suuf mooy la suuf soo xam ne dama am sobe ceeñeeru jant bi gisi ci tàppe ba ba nga xam ne affaire bi léegi sobe bi même bu dee am na ay ndax ndax sobe euh, mu am jeexital tuuti loolu garaawul mooy jeexital yi ndax tekkiwul ne jeexital yaa ngi fi sobe baa ngi moom da doon wax ne Ah, kii jant mm-hmm. bi moom day laabal suuf su sobewu mm-hmm. teg ci ñoom ñu ne xadiisu ah, ki Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala tam nekk ci Sahih Imam Bukhari bi naan xaj yi xaj yi mu ne kaa kaanal kaana fi kilaabu tuqbilu wa tudbiru wa tabulu fil masjid mooy ne ah, da ne der ki nu mu xaj yi dañ doon dugg mooy taa yooyu jumaa yonent jàkkaay yonent saa salaam amagul woon mooy ay bunt xam nga jàkk ji xëyul xëy mel ni ñu gis tay de ñu ñu gis nii <laughs> moom yaakaar naa ne moom xel yëpp moom xam nañ mooy ne nag xaj yi nag dañ ko doon dugg di dugg ko génn ba pare di saw ci jàkk ji est-ce que léegi mooy gisuñu fenn ci benn xadiis bu yonent saa salaam ne comme que xaj yi dañ fiy dugg ko génn ko saw nañ leen di fi sotti ndox comme nañ defoon ci kii bi lan moo fa amoon mooy jant bee doon tiim jàkke ji le fait nag loolu ñoom ñu ne kon loolu jant bee ko doon laabal ak teg ci tamit ñu ne tamit ci wàllum xel rek boo génnee fii moo xam ci àll bi wala fii nii rek nga génn di dem ci air air d'autoroute yi war a julli suuf soosu ngay jullee c'est possible ou non am yu fa saw lay mm-hmm. sobe mais le fait jant bi tiim ko loolu doy na léegi mooy ne loolu nag moo gënoon a dëgër waxu Hanafi rahmatullah alayhi ne jant bi bu dee ceeñeeru jant bi man na man na laabal der kon mooy suñu masala bi léegi bi ci tegu euh, mooy est-ce léegi nag ma dañ ciy sotti bu ma bo booy booy booy booy wulli der boo boo ko wullee ba pare est-ce ciy sotti ndox wala déet ndax bu dee dama utilise dóom xam nga nee nañ la ñoo euh, boobu euh, avis boobu moo gin a dëgër mooy nga utiliser euh, tàllal ko def ci dóom wala ay xorom léegi est-ce que paree ba ba ba ba ba ba wulli bi pare da nga war a sotti ndox walla déet dañ naan loolu jaru ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom dane tuddul neewul ne bu ngeen paree di baaxu waa juru tuhuruha di baaxu di baaxu jururil maytati tuhuruha waxul ne ngeen sotti ci ndox après léegi nag boo koy wulli kon buñ koy wulli lépp loo xam ne da ciy détaché wu mooy day di jóge ci der bi di wadd loolu dafa sobewu lu ci jógee mais ñi nga xam ne dañ cee def seey ci nga xam ne dañuy nekk boo ko weeree noonu mu nekk ci ba seey ànd ak der bi loolu moom laab na dara newu ci léegi nag ah kii bi ci des <coughs> mooy septième abi euh, septième masala bi mooy ne bu dee dama sànni sama der benn bërëb jekki-jekki quelque quelques mois wala quelques fan ma ñëw fekk der bi wulleeku léegi est der bi léegi baax naa jëfandikoo wala déet laab naam laabul mooy ne der bi boobaa dañ naan la der bi laab na ndax euh, l'essentiel l'essentiel am na mooy lim ci soxla woon ci der bi ngir nga mën koo ngir mu laab nga mën koo jëfandikoo moo doon lan moo ñu li ko léegi wul nañ wulleeku naaj xam nga ko wulleem xamoo ko naaj wi laab wala ah kii bi euh, moom daal xamoo li mu demee mais daal wulleeku na loolu mooy yow am nga résultat bi doy na ndax lan ndax wulli daa aajowul yéene mooy aajowul yéene aajowul ñu naan waaj il faut mu am yéene ndax boo waxoon lool mooy ne yow kon gone gi nga xam ne moom am majeurul gone gi kon bu wul der yow da ngay am problème yow mais yéeféer bi bu defaree kon suñu yi ñuy sol suñu jaquette yi ñuy sol. comme bu sëñ bi. voilà bu sëñ bi bu sëñ ba sëñ sëñ sëñ ci nu mu tuddati. Muhammadul Amin. Ah. yii mu sol nii kon. nga xam ne en général ñun en tout suñu réew mi xaw ma fële ca Ndakaaru xaw ma ñuy defar lii yii ci dëkkut nasaraan yi lay jóge en général kon bu boobaa ñun dañuy am problème mais comme que wulli soxlawul yéene loolu tamit moo tax boo ko tegee mooy lool lool mooy bu ko yéeféer wullee baax na bu ko jullit wullee baax na l'essentiel mooy wulli lañ ci soxla am naam amul bu amee baax na kon bu ma ko sànnee fu ma ko man a sànni mu wullee ko tamit baax na léegi nag hmm. la ba hmm. ah, maanaam masala bii mi euh, dafa bokk ci li ñuy wax ak turu maanaam mooy bàyyi yooyu soxla wu ñu yéene su fekkente ne euh, maanaam du loo xamante ne lu lu lu lu ràññeeku la euh, du loo xam ne yéene dafa ràññeeku maanaam bàyyi la rek comme par exemple nit ki bàyyi bi mu war a bàyyi rey nit wala wax lu lu dëgg walla njaaloo walla sàcc wala yooyu loolu soxlawul yéene du tout pour pour mbir moom mën a yéwén ni ki noonu sobe tamit dindi sobe ci buntu boobu la aju maanaam buntu bàyyi la nekkul buntu indi ak laab maanaam xewal laab ci dara déedéet du buntu boobu mais buntu bàyyi ci la ko borom xaw yi borom xaw fekk fu xaaw yi ci lañ ko dugal rahmatullahi alayhi ci kaw lool lool moom moo tax yooyu yëpp ajuwul yéene ci kaw lool nag euh, mooy ci la dugal masala euh, bi mu toll ak bi nga xam ne moom mooy ci wàllu ci wàllu ceeñeeru jant jant bi hmm. léegi bi ci tegu muy huitième bi mooy bu dee benn waay dafa dafa wulli deru jàmbur léegi kan mooy moom mbir mi ndax comme que waa ji ki ko moom ki ko moom moom mooy wulliwu ko moom léegi man naa am rek tabaski jot mu rendim xaram jël der bi teg ci côté buntu kër gi léegi moom nekk ci yeneen moom benn waay jóge ne jël der bi moom wulli ko waa ji fekk ko mu wulli ba pare mu poñe ko ne ko yow sëñ bi sama lii sama der mu ne ko man foofu laa ko fekk rek jël mais nag maa ko wulli yow li nga moomoon kenn wulli wu ko te man dama ko wulli léegi ko moom léegi mooy dafa am ñu ne ki ko wullee ko moom ndax njariñ gi bu ñu ko wullee ba pare ta ko ko gi moo ko def am ñu ne déedéet mais kooku dafa jël yëfi jàmbur waajee moom day delloo der bi ak lu mu ci man li def <coughs> léegi am léegi nag avis bi nga xam ne moo moo moo noot moo gën a moo moo moo moo gën a dëggu diggu mooy dañuy seet état wu waa ji sa waa moomoon der bi est moom da koo da ko da ko da daa wane luy wane ne da koo sànni sol soxlaatu ko wala déet léegi nag am na yoo xam ne ci yenn loolu nag ça dépend ci dëkk bi Mm. ak koñ yi léeg-léeg ndax bu nee Arabie saoudite man bu may bu may bu julli jotee man naa bàyyi sama commerce du ma ko du ma tëj dara dem sama yoon julli ji bu ma ko defee Sandaga dem sama yoon te dénkuma ko kenn bu ma ñëwee bu ma moywul ba ba ma doon toog sax du ma ko fa fekk léegi nag kon nag xam nga dëkk yi dafa wuute léegi léegi est-ce que ñooñu ñooy mooy sàcc boobu moo mooy ne xam nga pour ñu dagg sa loxo moom il faut tamit li nga sàcc tamit mu nekk loo xam ne dañ koo dafa am xirs mooy dañ koo de dañ koo ñoŋal tamit mooy ne doo ñëw yow jël sa deux milliards teg ko fii ci rue bi ba pare dem dox yi ko nga naan dañ koo sàcc mais yow yow mbir mi mooy bu ñu jàppee waa ji kooku bu dee pare loolu ça dépend ci dëkk yi xam nga bu dee Arabie saoudite moom ah dañuy dagg sa ndax foofu noonu la mais fii yow defoo dara yow yow yow yaa waroon a denc sa alal dencoo léegi nag ñoom ñu ne kon dañuy xool état waa ji moom der bi est ce da koo teg da koo tegi tegin woo xam ne wala foo xam ne day wane ne bëggatu ko comme bu ñëwee fekk mu teg ko ci ron poubelle bi bu dee ci cas waa ji ñëw jël buñ ñëwee devant le juge juge bi danaan ko yow foo ko tegoon mu ne ko man nag dama bi ma ci paree ci suufu ci poubelle bi falaa dem teg ko ci suuf danaan waa ji yow yaa moom der bi yow ñu ko wuli ndax la fait que nga teg ko ci suufu poubelle bi day wan ne yow sànni nga ko mais bu dee waa ji da koo dugal ci benn benn angaaram waa ji di wër fekk hangar bi xaw a kii bunt bi mu ko yër rek gisul der yóbbu ah boobaa dañ naan ko nag sa waay der waa la voilà mooy ne loolu la léegi euh, masala bi ci teg woon mooy léegi est am nga yi léegi bu fekkee der bi mhm. fekkewu ci hangar bi mhm. fekkewu ci poubelle bi mhm. léegi acte boobu na bu ko fekkee feneen foo xam na bu ci be mooy. Uh-huh. du du ñu yaakaar daal poubelle la sànni nañ ko. Mm-hmm. te fekkuñu ko aussi fi nga xam ni denc na ko bu baax ñu mu wóor ne soxla na ko. Ah. Euh, ay uh-huh. kiyaas. Mm-hmm. Euh, kiyaas dafay dafay yaatu. Mm-hmm. yooyu yëpp mun na am. voilà léegi nag uh-huh. nañu seet. comme que noonu la. ñu seet moom euh, ki ko wulli ba pare. lu ñuy wullee der ñaata lañ ciy fay ñu ne tell ñu ne a ah, borom der bi kon fay ko loolu nga jël sa dem waaw euh, léegi ko def ko woon ci poubelle te denc ko woon fi nga xam ni fii ku ko fekk nga xam ni dañuy wax sàcc na ko ah, ah. Euh, léegi foofu dafa am benn règle bu muy bu muy bind loolu moom mooy ne kooku juge bi bu ma nee bi nag juge charia tax ma yow. voilà pour dama bëgg a leeral la. dem comme que moowu juge moom li ñuy joxe en général dañuy xalaat ne euh, mooy lion troisième fait mais palais de justice ñun waxuñu foofu <laughs> mooy ne mbir mi kon dafa am ñaar yoo xam ne dañoo mooy al aslu wa zahir mhm. mooy ne ta'arudul asli wa zahir moo ko nekk mooy ne euh, euh, nu mu tudd euh, mooy dafa mel ni opposé wu li feeñ li ak al ak cosaan bi loolu léegi nag juge bi mooy xool moom loolu moom képp koo xam ne da ngaa ànd ak aslu bi cosaan bi cosaan bi mooy lan waajee ko moom mais li feeñ ko moom mu teg ko foo xamante ne nii du fu ñuy denc nekkul tamit lu ñuy sànni bu boobaa li feeñ dañ naan kon kii de toute façon le fait que de tegu ko fu mu koy denc loolu rekk day wane ne soxlawu ko léegi nag juge bi mooy xool bu dee moom dafa ànd ak aslu cosaan bi danaan waa ji kon li nga wax noonu nañ ko delloo deram mais bu dee zahir bi li feeñ ci loolu la nootal danaan waa ji ay li yéen yaa moom der bi yow le fait que dencoo ko rek loolu day wane ne der bi soxlawu ko woon loolu mooy ndax masala la boo xam ne tamit ci masala usul yi rahmat euh, insha allah dinañ ko gis mooy taarudul asl wa zahir te lool dafa bari nag ay kaa dafa bari cas yu muy am cas yoo xam ne dañ na mooy mbir mi moo tax ngay gis ñaari borom xam-xam rahmatullah alayhi gis benn mbir yow doo xam boo bu dee xamoo seeni avec yooyu yow mbir mi ne lay jaaxal mais naka la ñaar ñu mel nii di wutee ci lii alors que mbir moomu la rek mooy ne kii dafa jàpp ne cosaan bi dinañ ko gis ci yéere yi yéeféer yi yéere yi nga xam ne ak ndab yi nga xam ne yéeféer yee ko dafa hmm. euh, nga gis ne ndab yi lu yéeféer moom ci cosaan lan la mën a lan lay ci ci cosaan mooy ne ñoom duñu hmm. duñu moytandikoo du ñu moytandikoo sobe duñu moytandiku sobe hmm. en général kon lu ñu am day sobewu loolu mooy cosaan mais nag li feeñ al-zahir léeg-léeg nga gis ne waa ji comme ma gis euh, benn waay boo xam ne moom bu jullit mais yére yi mu yor noonu wala yi nga xam ne da koo summi nii di ma ko àll li feeñ nii mooy gisuma ci benn sobe wala damaa dama dama ne man nag am naa sama yére yoo xam ne dama koy jaay ma ne ko nii mu ne ma surtout bii ma sol léegi yow bu dee cosaan bi nga xool da nga naan waa ji yéefér la en général du ñu moytandiku sobe peut-être mën naa dem di naan whisky mhm. affaire bi buy tuuroo wala buy buy tuur ndox moom xoolu ci est ce que laal na fii ak euh, laal na yére yam déet mhm. bu boobaa ku jàpp cosaan boobu da nga naan ku dem ak cosaan bi mhm. da nga naan kon dafa sobewu mais nag ku ne ku dem ak li feeñ apparence bi xool ne vérifier xool gisul dara loo xam ne day wane ne dafa sobewu kooku danaan mbir mi dara newu ci mais nag am na kaa yoo xam ne comme bu dee yére yi nga xam ne day jege awra yi koo baa boobaa moom li gën a noot ci kii yi moom mooy ne kii da koy raxasi moom façon moom kenn du la may nga naan ay lii bi mooy loolu daal mooy mooy masala boobu mooy bi nga wax nii waaw waaw bax ci li kii euh, ceerlu euh, masala ci maanaam dafa am masala yu ma nuru Euh, mooy euh, comme li daloon diggante yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam yent yàlla Daawuud eh, wallaahi voilà alayhi salaam <laughs> boobu maanaam nga xamante ne euh, mooy bi bi bi leen yent yàlla Sulaymaan atte maanaam ki nga xam ne mooy voilà voilà maanaam kii bi du sàmmkat bi sàmmkat bi dafa ñëw li mu doon sàmm ruur toolu jàmbur léegi bi mu ruuree soolu jaam mu ñëw yent yàlla Daawud leen maanaam euh, nangu euh, na voilà maanaam gàtt gi jox ko baykat bi moom nag mu ne man bu ñu ma joxoon àtte bi dinaa àtte beneen bi ne fa fa xam naa xaa Sulaymaan maanaam leen sa Sulaymaan moom lañ jox dégg-dégg bi euh, ndax moom bi mu ñëwee moom dafa ne man de bu ñu ma joxoon àtte bi dinaa ko àttewee neneen mooy damay jël Euh, gàtt gi jox ko sa jox ko baykat bi baykat bi euh, euh, di ko jëfandikoo di ko ratt di ratt mais du du ko ñemee jaay di ci ñemee lekk da koy ratt rek di ci jëfandikoo yooyu en attendant sàmmkat bi hmm. dabayaat toolu ma maanaam defaraat ko ba nam meloon hmm. suñu paree kenn ku ci nekk ñu delloo waat la sa alal hmm. ah, buñ paree kenn ku ci nekk ñu delloo waat la sa alal ci hmm. cosaan voilà léegi nag masala boobu euh, dafa am tamit beneen masala bu mu jegewoon ko moom mooy xadiis bi ñu tuddee xadiisul mufarra maanaam mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ku jël ab par exemple gàtt ni wala ab euh, gëléem euh, fekk daf ko dafa takkoon ween yi mhm. dafa takk ween yi pendant benn jamono nga xamante ne euh, ñëw nag indi ko ci daral bi di ko jaay fekk euh, bu fekkente ne kenn ci ñoom xadis boobu gisoon nañu ci ma euh, maam ci xeetu masala usul yi mhm. am na benn fàtt ban ban xadis la ci lañ gisoon masala usul bi aju ba ñu wax ci xadis boobu mais ala kulli xaal xadisu musarra loolu la maanaam kon bi mu ñëwee léegi su ñëwee da ngay ratt maanaam léegi euh, nit ki ñëw jënd ko parce que dafa gis ne ah xar mi day wala gëléem gi day masha Allah soow mi bari na tax mu jënd ko mais bu demee trois jours mu remarqué ni après que ni affaire bi daal ndekete kii dafa takkoon. voilà da ko voilà voilà wala voilà wala xam wala ñu sol ko léegi moom day jël lu si waat day day indiwaat xam bu ko indiwaatee. jël voilà jël ñaata jël lan jël maanaam euh, indaale ñaari saa saa ay na min tam la yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ñaari saa ci tàndarma maanaam mooy bu ma defee nii euh, sama mudd lii mooy benn mudd su ma ci defee ñeent loolu mooy benn saa su ma ci defee mooy environ deux virgule soixante-dix-huit litres environ kon loolu moom mooy saa loo kon ñaari saa mooy Euh, environ donc cinq virgule trente-six cinq virgule trente-six kon ci laay wut ci tàndarma indaale ko na mu jox ma njëg sama njëgu xar maanaam xar mi wala gëléem gi ñu xiyaas ci nag tamit parce que ci ñaar yi la tudd ñaar yi gën a hmm. euh, yi ci extrême yi kon nag ak yooyu ci lay juggaale mu jox ma ko joxal maanaam daf may jox njëg gi man ma delloo ko xaram wala gëléemam wala nagam wala li ma jaay daal ma delloo ko ko ba pare boole waale ko ñaari saa maanaam kon environ cinq mille trente-six litres ci tàndarma joxaale ko ko maanaam mu réparer injustice bi maanaam wax jooju nag du ko nuróo ñoo yooyu ñaar ñoo nuróo mais li ko wuutelee nag ak suñu masala bi beneen mbir la mooy suñu masala bi yooyu kii amu ci maanaam kii dafa confisquer yëpp ci loo xamante ne maanaam moom amu ci maanaam euh, benn du du loo xamante ne tayu ko comme euh, xar mi ruur toolu jàmbur xam nga loolu ñaare du du tay euh, beneen bi ci def moom mooy rek préjudice bi mu munuñ munuñu ko mën nañ ko réparer ci bët maanaam xam nga boo xoolee moo tax Hanafi yi rahmatullahi alayhim di bañ xadis maanaam ñoom xadisu musarra dañoo lànk dañoo lànk original maanaam xadis bi ci jëmi boppam maanaam ànd ak na xadis bu wér la mais ñoom dañu ne hadith bi dafa wuuteeg asl parce que lan mooy asl bi mooy alxaraaju bi damaan maanaam mooy garantie dafa war a ànd ak responsabilité cest à que tey bu ma ñëwee ne euh, euh, ne ne dama am euh, al al bi damaan mooy su ma ñëwee ne dama am alal maanaam dama dama am maanaam bu ma jënd dara wala dara maanaam. Euh, war ci yaakaar bénéfice il faut que may nangu risque yi nga xamante ne moom lay àndal ma nangu ko jël en même temps c'est-à-dire que mënu ma toog fee rek jëluma benn risque ba pare bëgg di ga di di di di di jël garantie ak bénéfice yi loolu du ma ko mun loolu charia du ma ko may tey par exemple loolu ñu jox la benn exemple tey bu fekkente ne dama ne euh, comme ni ñenn ñi def ni dama lay jaay par exemple ay ay yor naa waaw euh, lan nga bëggoon waaw ñu lay ceeb lan bëggoon nga dinu ko jaay ah suñu daal <laughs> mais ceeb da lañ bëggoon nga dina ko jaay ñu ne ok jël ceeb bi euh, ma ni euh, waaw seen seen ñang day yow yor nga ceeb nga ne ma waaw ñaata nga koy jaayee nga ma prix bi man ma jël sama différence de prix par rapport ak li seen daam bëgg ci ceeb ma ne ko waaw léegi seen ñang euh, léegi nit ñi def muy da nga may jëlal ceeb nga yóbbul ma ko kër seen daam mu jël yóbbu ko après man ñu jox ma sama xaalis maanaam différence bi alors que man. aw ma ci benn responsabilité xam nga lan moo tax loolu baaxul mooy amul benn moment ci ñoom ñaar benn moment boo xam ne man moom naa ceeb bi réellement de telle sorte que tey bu ceeb bi par exemple buñ demoon nii euh, euh, ñu sàcc ko wala mu am lu ci xew man danaa jël danaa am danaa perte loolu aw mu ko loolu mooy alxaraan bi daman léegi euh, ko fie tamit cas de figure ah déedéet ah waaw dafa xaram kay <laughs> voilà cas de figure kon kii bi euh, rat kii bi euh, euh, voilà loolu moom moo tax Hanafi yi bëgguñu ko rahmatullahi alayhi mais am na tamit beneen mbir bu ci am mooy tey bu fekkente ne ci charia lenn la mooy su ma la jëlalee benn alal su ma la jëlalee benn alal nii comme tey par exemple ma ñëw sa ordinateur ma yàq ko wala ma jël ko wala yooyu su ma lay delloo non dama la war a delloo jëmmi ordinateur bi su munul nekk. ma delloo la lu nuro ordinateur mooy li ñuy wax al misl voilà mark marque bi même kii bi même maanaam mel bi ma jox laawaat la même chose loolu su munul ne ci laa lay doog a jox yi njëg gi ci laa lay doog a jox yi njëg te loolu noonu boo xoolee cas de bi mu mën maanaam boo xoolee ci xadisul musarra duñ ko accepté loolu munul nekk maanaam ci cas de figure xadisul musarra loolu amu ci donc ce qui veut dire que loolu kon cas de figure moom biñ Thierno di wax effectivement loolu cas de figure la bu ñu mën a utiliser ci xiyaas mais boo ko jëfandikoowee ci wàllu deru ki nga xamante ne dafa ñëw jël yëfi jàmbur maanaam rek yóbbu ko maanaam jël deru deru euh, deru jàmbur ñëw dem wulli ci ko kooku dafay am maanaam loolu cas de figure bu mënoon exister la effectivement ci comme ni mu ko waxee mais benn problèm moo ci am problème bi ci am moom mooy euh, fii nii maanaam règle bi li mu gën a jege li mu gën a jege lii loolu na ci wax sabax la mooy xiyaasu sabax hmm. maanaam li mu gën a jege du masala bële mais masala li mu gën a jege mooy masala at-ta'arudul asl wa zahir parce que foofu mun naa koo régler problème boobu mën naa ko régler fii te pëli mënuma ko faa régler parce que xamuma exactement njëgu te li gi ñaata la maanaam njëgu wulli bi te bu ma ko xamee tamit kii amul permission pour ñëw wulli ko parce que su fekkonte ne dañu ubbi buntu boobu dañuy ubbi buntu tooñ boobu bu mag mooy lan mooy la fait que ñuy ubbi buntu képp koo xamante ne da ngaa bëgg ay clients ci tenue rek da ngay fexe dem jël yëfi jàmbur yi ci nga xamante ne cas de yi litigieux na tuuti nga dem wulli ko boo paree soo ñëwee ñu ne la waa kon delloo man jëg gi ma la ko wullee woon kon buntu boobu la ñuy ubbi buntu tooñ boobu. Hmm. alors que bu fekkee dana ta'arudu asl wa zahir mën naa régler problème bi au moment où zahir ak asl ci situation bii nii mën nañ cee mooy lan asl mooy cosaan bi mooy comme li mu waxtaan. mooy lan mooy ne euh, cosaan bi mooy euh, man maa moom sama der kon yow amuloo droit utiliser ko donc zahir bi parce que fii. Euh, beneen bi moom mooy zahir bi moom mooy kon kon beneen zahir bi moom mooy fi ma ko moom mooy place bi nga xamante ne moom maanaam moom moo kii say bët maanaam moom moo feeñ maanaam moom moo voilà moo noot ci yow ba nga jàpp ne kii da koo maye wala kii da koo sànne wala kii soxlaatu ko léegi kon loolu bu fekkee dañ nag dañ ko teg ci terrain neutre mooy du hangar bi du poubelle du buntu poubelle bi maanaam dañ ko teg ci terrain bi nga xamante ne terrain bu neutre la euh, terrain bu neutre boobu munul ñàkk mu gën a jege benn ci ñaar yi maanaam munul ñàkk mu gën a jege soit hangar bi nga xamante ne moom lañ koy dencee wala boog mu jege poubelle parce que tey bu mu ko tegoon ci buntu kër gi rek day daal di jege poubelle bi buntu kër gi buntu hangar bi kese su ma ko fa tegee day jege poubelle bi day jege boobu parce que moom mooy lii kat soxlaat moo ko moo tax mu génne ko teg ko fii te loolu noonu dafa parce que li tax problème boobu nag di réglé wu euh, suñu faalu junj ko sànq moom mooy règle bi nga xamante ne moom mooy loolu la ñuy wax al urf maanaam qaayida bu mag boobu nga xam ne moom la wax al aadatu muhakkama maanaam la faj que aada yi c'est-à-dire que circonstance coutume yi nga xamante ne ñoom la nit ñi di doxe ci dëkk bi ñu ne di am maanaam di di di mën a maanaam sharia di ko bàyyi xel parce que lépp loo xamante ne sharia indiwu ci ay ab délimitation bu claire dafay daal di bàyyi mbir mi aada maanaam maanaam mooy nit ñi ni ñuy faral di doxe di régler problème boobu par exemple euh, exemple bi mu joxe tey xam sama xarum tabaski am na dëkk yoo xamante ne tey maanaam bu ma neexee sama buntu kër laa koy jël laa koy yeew pendant un mois du ma inquiété wu abadan parce que kenn du fekk sama xarum tabaski ci buntu kër yi kii ko mais alors que bu dee biir Ndakaaru la masala xarum tabaski bi bu fekkee ne da nga koo bàyyi rek ci ëtt bi waxuma la ci buntu kër ni ëtt bi dong bis boo ko fa bàyyee loolu mooy yaa ko saraxe loolu mooy signature ne ah xar mi de dama koo saraxe loolu lay fekk donc loolu nag cas de figure bu mel noonu aada la maanaam aada yi dañ koy bàyyi xel ci loolu comme fii nii maanaam mooy problème bi mën naa koo régler tout le temps ci loolu lañ voilà maanaam mooy kon mën naa koo régler tout le temps ci problème bu zahir question rek lan mooy zahir lan moo feeñ ci mbir mi voilà est dama ko saraxe wala dama ko wala dama ko denc bu fekkente ne dama ko maye la boobaa waajee ko moom léegi nag maintenant bu ñu demee mën nañu ay compromis c'est-à-dire que mën nañ ni ah man de affaire bi yow yaa foogoon ni dama koo maye mais en réalité maye wuma ko ah, léegi ni ñuy def mooy danga may wax yow kon li nga ci def lii ñaata la nga ne ma na nga ne ma par exemple lii de bu ma ko daan faral di tënni nii en général 200 euros laa ko daan defee ku ko daan def nga ne ko waaw léegi man 200 euros moom mënuma la ko jox mais naa la jox 100 euros ñu daal di jubóo ci jooju xeet wa loolu moom mën naa nekk wallahu ta'ala a'lam kon bi ci tegu woon muy masala neuvième bi mooy est-ce mën nañu léegi est-ce bu dee laab na mooy deru médd bu ñu ko bu ñu ko wullee ba pare est-ce que dañ ko ci muamalaat yi mooy ci jëflante yi rek lañ ko mën a jëfandikoo wala mën nañu koo jëfandikoo ci jaamu yàlla comme julleeg wala sol ko di julli wala taxaw ci di julli wala yooyu loolu mooy comme li ñu waxoon bi ñuy wax avis ça dépend ku nekk avis bi nga yoroon képp koo xam ne nag ndax sànq wax nañ la Maliki yi rahmatullah alayhim ñoom lan lañ leen impliqué bu dee ñoom nga àndal xanaa bi lay tamit wax nañ la ko léegi rek avis bi nootoon fii mooy kon bu dee xanaa bi lay euh, xanaa euh, waa zahiriya yi ñoom mooy mbir mi kon mooy ñoom da koy mën a utiliser ci muamalaat yi ci ak ibaadaat yi tamit da koy mën a utiliser bu ci kaw avis boobu mooy ne avis boo ci jàpp rek yow da ngay xam lim lay yóbbu comme que bi nootoon mooy bu zahir yi rahmatullah alayhi mooy ne ñoom loolu mën naa nekk léegi nag bi ci tegu woon euh, mooy est-ce que léegi mën na bu bu ñu ko wullee ba pare der bi mën nañu koo lekkam déet boobu dañ naan la lekk gi mooy lekk der bi hmm. euh, léegi nag euh, mooy ne cas yu ñuy wax waxuñu cas ku nekk ci voilà situation boo xam ne yow moom il faut nga it nga lekk lii maa da ngay dee loolu waxuñu ko voilà bu boobaa boobu waxuñu boobu ku nekk ci darura moom waxuñu ko mais mooy man wulli naa sama der rek toog xëy na sama xel dem ci ne mais deru kii bi moom war naa bu ma ko suppoon nu muy deme rek ba loolu lañuy wax xam nga loolu mën naa nekk surtout ñi nga xam ne ñu bëgg ay sensation fort wala ñam lu bees man nañu ne est-ce léegi der bi moom man bu ma ko lekkoon li muy deme waaw tey yu noonu mooy ne euh, yi nga xamante ne ni moom kenn du ko lekk mooy mooy yi nga xam ne kenn du ko lekk ndax dafa am rab yoo xam ne kenn du leen lekk loolu moom wuute amul ci ne kenn du lekk seen der comme ay lan ay gaynde mbaam xuux yooyu xaj ak xaj mbaam suuf voilà mbaam suuf yooyu mbaam suuf bi waaw mbaam mooy mbaam yi wax yi waaw waaw aan ah eh, loolu dinañ ko gis insha allah eh, ci xadis ñaareelu xadis bi nga xamante ne moom lañu war a gis ci buntu bii di ñëw insha allah dinañ gis mooy bi anna nabi sallallahu alayhi wasallam daa Aba Talha fanaadaa anna allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam nahaakum wala yanhiyaanikum an humuril ahliya an luhumil humuril ahliya ba pare daal ne fa innaha mayta insha allah boobu mooy ñaareelu xadis ci buntu bii ñu war a dugg insha allah buñ ci yegsee daan daan daan wax ci yàlla jazakallahu xayran mooy xadis boobu kon day wane ne hmm. baam yooyu kenn du leen lekk lekk kon yooyu noonu la ñuy wax mooy ne yiñ dul lekk moom moom waaw fay waaw bu rëcc rëcc waaw mooy ne lu euh, <coughs> mu tudd euh, yooyu moom amul wuute ne kenn du leen lekk léegi nag mu des yi nga xam ne dañ leen di lekk comme xar moo xam ne dafa miid ñu wulli der bi est-ce que der boobu mën naa koo lekkam diir mooy ne am na ñu ne man nañ mais li gën a dëgër mooy kenn manu ko ndax yonent bi sallallahu ci xadiis bi ñuy def taxriij bi am na woo xam ne biñ ko ko laajee dañ ne in dana innama xurrima akluha li ñu tere li nga xam ne moo xaraam ci mébbi bi mooy lekk gi moo tax kon le fait mu ne kon lekk gi la xaraamal kon lool moo ñuy wan ne ma tani ko wala ma wulli ko taxul ma man koo lekk léegi nag onzième bi mooy est-ce mën nañoo wullee sobe comme alcool mooy kii nu mu tudd sàngara kon loolu euh, dafa am wuute nag mais ñu mel ni ñoom al imaamu Nawawi rahmatullah alayhi am na ñoom ci Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañu jàpp ne loolu mën na nekk li tax mën na nekk nag ñoom dañ koo teg ci ne comme euh, groupe bu hadis bi ñu jëm après insha allah waaw ñu bàyyi xel euh, foofu ñu bàyyi xel insha allah voilà waaw waaw xanaa ah mooy groupe hadith baabu izalati najasati wa bayaan ah, boobu noonu nañ gis hadith bi yonent saa salaam biñ ko laajee ci wàllu euh, vinaigre euh, sàngara boo xam ne dañ koo jàpp def ko def ko vinaigre est loolu xadiis yooyu nañ ko gis après insha dañ koo laaj ndax man nañu ko def mu ne laa déedéet mais ci xadiis yooyu ci masala yooyu dafa am masala bu ñuy wax istixaala mooy mbir moo xam ne day soppale jóge ci cosaanam dem ci beneen mbir boo xam ne bokkul ak cosaanam par exemple sàngara soo xam ne xam nga sàngara day màndilaati bu dee soit daa am ku ko jël transformé ko wala ñu bàyyi ko fenn wala naaj yi transformé ko ba léegi mu mujj nekk lan vinaigre bu boobaa day dagana lekk vinaigre lan moo tax mu dagana lekk mooy la doon mandilaate ko ji yëpp ci doon nekk moo soppeeku lépp transformé wu nekk loo xam ne dootul mandilaate mu dagan kon ñoom ñu ne euh, mbir mi ci foofu la dugg moo tax loolu mën nañu ko ndax mbir mi sàngara si boppam dadul nekkati dadul nekkati comme ni ñu ko xamee woon sàngara noonu mooy nekk ci mbir mi day soppeeku léegi kon dernier bi mooy léegi euh, est ce que mën nañoo jaay der boobu der boo xam ne dañ ko wule euh, loolu mooy der boobu <coughs> bu ñu wulee pare mooy ne mën nañ koo jaay mais loolu léegi ndax masala yu nekk day retourné waat ci boo xamee masala principal yi masala principale bi mooy ne yow ça dépend ci wax moom ban avis moo dëgër ci moom wala ban mazhab la bokk xam nga bu dee xanaa bi li gën a siiw ci ñoom ñoom ñoom ñu ne affaire bi bu ñu ko wullee bu ñu ko wulliwul baaxul laabul koo xam nga ne boo ko nee da koy jaay ndax dagan naa jaay lu na lu tax voilà loolu yow daanaka tontu nga sax masala bi ci tegu woon mooy léegi ndax mooy bu dee bu ñu ko wul léegi dagan naa jaay ñu ne la waaw ci comme avis biñ nootaloon mooy lépp tamit ci borom xam-xam yi dañ ne mën naa nekk mooy mën nañ ko jaay bu dee ñi nga xam ne ndax mbir mi mooy ne comme que laab na te lu laab neex euh, dagan naa jaay am na nag ci Shafi'i yeeg Hanafi yi ñoo xam ne dañ koo dañ koy tere mais léegi nag mu des xadiis bu kii masala bu mujj bi mooy léegi comme que loolu mooy lu ñu lu ñu wulli léegi bu dee wulli wuñu ko nag est que mooy mën nañ koo jaay wala déet loolu mooy ne bu dee euh, loolu boo ko laajee ku mel ni imaam Zuhri lu mu lay wax. voilà mooy ne ku ku ne laab na ku ne laab na avant ñu koy ñu koy wulli mooy te laab mën nañ koo da mën nañ koo jaay li ñuy tere ci l'islam mooy jaay sobe jaay sobe moom dañ koo tere moo tax jaay sàngara moom manoo ko ndax sobe la sax moom de toute façon moom manoo ko jaay manumaa jël tamit lépp luy sobe daal manuma koo jaay léegi nag le fait que kon te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane pour mu laab mooy dañ koo wulli kon bu ñu ko wulliwul mooy laabul kon mënoo ko jaay ndax bu boobaa day dugg ci buntu jaay sobe te jaay sobe yonent bi sallallahu alayhi dafa tere woon yoo xam ne dañ koy jaay da yoo xam ne dafa tere woon ku ko jaay comme sàngara ak euh, kii euh, idole yi mooy yi leen a tere woon ñu koy jaay léegi nag statue yi xam nga statue boo ko laalee du la takkal statut bu ñu teg fii gars yi moo xam yi ñuy jaamu yooyu yooyu bu ma ko laalee bu dee amul sobe laa ji jublu mooy bois bi bu koo defar defar benn jëmm bu taxaw isiris ma ñëw laal ko moom manumaa taxal mais moom dafa am sobeek sobeek sobeek maanaa la am comme que nag sobeek maanaa la am mooy def bu boobaa moom yonent saa sam da tere te bokk na ci mu tere ñu jaay mooy sàngara sàngara lu tax ñu tere mu mooy ne sobe la kon ci la ñu xamee ne lépp loo xam ne sobe la kenn du ko jaay kon médd bi der bi nga xam ne deru médd la te kenn taneegu ko li gën a dëgër insha allah mooy kenn mënu koo jaay loolu nag mooy masala yooyu xam naa dañuy yem noonu wala ndax jeex na na bii di ñëw insha allah ñu àggale bi ci tegu masala mooy groupe hadis bi ci tegu deux hadis yi yooyu moom seeni masala sori bariwul ñetti masala fiqh yi la rek la woon insha allahu taala xam naa bii di ñëw moom dinañ mën a jeexal masala fiqh yëpp insha allah peut-être sax ñu duggaale ci usul bi ndax usul bi mooy du comme début deuxième kii bi babul aniya dañ ne woon ñun ñoo d'accord woon ne ñu woyofal kon tamit bu ñuy résumé tamit comme que cours bi dafa woyofoon résumé bi daa war a dina woyof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 jazakallahu bi ahsanil mm. jazaa mm. allah fuɗɗo fuuka e sant yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla ne yalla dolli xam-xam bi eh, yàlla ne yàlla ubbi xol yi dégg xam-xam yi ba cër yi mun ko jëriñoo man da fekk eh, sant naa yàlla bu baax bi mu fekkee gàtt yi ndaxte depuis bi ma fi ñëwee keroog mm. ma fekk fi daara yi mm. ma ne bi mu duggee ci France léegi am naa ci France bientôt vingt ans mm. mais musuma dellu daara ci Europe lu dul fii ci Lyon ma am ci mbégte bu baax te li lu lu ko gën a am solo amul te jarute xeeb war nañ ko xam bu baax parce que ci la ñuy dund guddeeg bëccëg hmm. ñu ngi fii ak tubaab yi hmm. di lekk ndoog ñoom di naan ndoog ñoom hmm. te war nañu xam li ñuy lekk lan la war nañu xam li ñuy naan lan la war nañu xam li ñuy sol lan la parce am na yi nga xam ni dangay xeet dara te fekk moo lay tardeel fii ci àdduna mu tardeel la àllaaxira subhaanahu wa bu mu woowee yonte yàlla Muusa mu bugg waxtaan ak moom bu yent yàlla Muusaa ñëwee ba ci moom daf ko wax ni faxlaa na alayka innaka bil waadil muqaddasi waaw lu tax moo wax ko te xoolal ci suuf la de yàlla moom mu ngi fépp mais yent yàlla Muusaa nag ci suuf la nekk mais mu ne ko fii est bii fi ma la woowee bëgg wax ak yow ci ron bi bu bu ci duggee ak sa dàll simil sa dàll yi nga soog ak soo mel ni jàkk rek bala ngay dugg jàkk xanaa dañ nga simil sa dàll nga dugg ci biir jàkk bi jox ko orom ngir ormal jàkk bi cosaan bi foofu la jógee mais am na suufi yi nga wax ñi nga xam ni dañoo wax dàll yi yoon yonti yàlla Muusa soloon ci sobe lañu jóge woon comme li ngay waxtaanee fii hmm. soit que der bi dañ kenn wulliwu ko woon hmm. wala deru beddi la woon allahu alam hmm. mais ñu ne ci sobe la te xadaratul ilahiya laa yadxul fii najasa xadara yàlla moom sobe ak li nga xam ni jaaduwul daal du fa egsi comme que ñun ñëpp ay mbokkum taalibe lañu ay mbokkum jullit lañu te fii nag mooy fi sobe dafa jafe loolu kon nag dars yi am na ci solo bu baax a baax ñu dégg ko ñu mun koo comprendre surtout même suñu mbokk jigéen yi sooy jënd saak nga koy yore bis bu nekk nga koy nabb nga xam saak bi lan la est may na la ko wala am déet jege di ngay sol buñ ko defaree est-ce may na la ko wala déet mun nga ko jullee ah te mun nga ko jullee lu gën a foor ci jaamu yàlla yëpp julli la mun nga ci jullee ci sobe boobu te loolu mun lañ la ci dellu ci hadara da dund ba dee te doo doo duggaat hadara bi ndax euh, faute boobu rek bi nga def yal nañ ci yàlla musal kon nag lii am na solo lool man de kontaan naa ci torop xanaa gën ci ñaan rek yal na ko yàlla jëmale kanam daayira bi yal na ko yàlla jëmale kanam yal na ci yàlla dolli barke yàlla dolli ci sutura am naa ci man daal kontaan ba baax am naa ci dara am naa ci xam-xam <laughs> jërë ngeen jëf allahu jaazikum xayral jazaay jazakumullah maa ngi leen nuyu di leen ziyaare yéen ñëpp góor ak jigéen mag ndaw te kontaan nag ñëwaat fii fekkaat leen fi am ko jërë asalaamaaleykum wa rahmatulah. ngeen baal ma olof bi nag. Ah, daa doy waar rek. olof bi moom doy na waar rek. waaw bu fekkente ne tey comme amul ñu am ay laaj yu ñu war a kii rek mën nañu daal di waaw wóyul ko incha allah pardon. Ah non, mais ça, ça, ça, ça, c'est pas ça, c'est un résumé. En fait, voilà, yow Bakhalda fi était à Paris. waaw non mais la. voilà. waa jox inshallah. cours yi. daa mel sax moom ñuy laaj ku ci ñu ngi woon ci ci ci ci néew. waaw ah, waaw sama bolok ci nga xam ne moom ci ah, baax na kon baax na.